waaw ci ki nga xamante ne mooy mbokk mu baax mi mu sell mi ak yonent bu baax bi ta sell tumma alayhi salaatu mu tumma ginnaaw bi sa'ida bi hatta ata as-samaa al-xaamisa Seydina Jibril yéeg man dañuy àggee juróomeelu asamaan fastaftaha mu laaj ubbi qiila ñu ne ko man hada moo kii kan la qaala mu ne Jibrilu man a Jibril de qiila ñu ne ko man maaka moo koo àndal qaala Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam maa ngi ànd ak ci ñu naan mu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yal na yàlla julli ci moom tey sëlmal te ci la dëkk kii la nee na ñu ne ko ñu ne waqat ursila ilay mais moom jamono yi ñu ko war a mu ñëw ci fii asamaan jot na xaala mu ne naam waaw waaw kii la ñu ne ko marhaban bi fa ni'mal maji'u ja eskay tatagal nañ ko waaw ne yaatu fii fa ni'ma eskay al maji'u aji dikk ji jaa dikk na falam maa xalastu nee na ba ma duggee foofu nag fa ila haarunu ma gis foofu yonent boo xam ne ñu ne ma kii haaruna Haarunu alayhi salaam qaala haadaa Haarunu Seydina Jibril ne yonent saa salaam kii nii yonent kii ngay gis nii mooy Haarun fa sallim alayhi nuyu ko fa sallamtu alayhi nee na ma nuyu ko faradda mu delloo ma su ma qaala ginnaaw bi ma delloo way nuyu gis nga dañ jëm ba pare su ma qaala marhaban hmm, waaw tatagal nañ la bil axi saalih yi li nga xamante ne mooy mbokk mi nga xamante ne mooy mu baax mi wan nabi salih ak yonent bu baax bi summa sa'ida bi hatta ta sama al sadisa mu yéeg ak man ba àgg ak juróom-ñaareelu asamaan fastaftaha mu laaj ñu ubbil ko moom sey Seydina Jibril qiila ñu ne ko man hada moo kii ku mu mu ne qaala ñu ne man Jibrilu Jibrilu alayhi salaam ñu ne ko man maaka moo mu àndal qaala Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam qiila ñu ne ko waaw waqad ursila ilay waa jamono ñu ko yebal mu ñëw fii daa jot qaala mu ne leen naam waaw waaw xaala mu ñu ne ko kooka wax ne marhaban bihi fa ni'mal maji'u jaa ëskëy ta dagal nañ ko fa ni'ma ëskëy al maji aji dikk ci jaa dikk ci dikk nii te mu dikk falamma xalastu nee na bi ma àggee dugg ci juróom benneelu asamaan fa ida Muusa ma gis fa Muusa alayhi salaam qaala Seydina Jibril présenté ma ko ne ma hada Muusa kii de mooy Muusa fa sallim alayhi sallallahu alayhi wa sallama waaw nuyu ko fa sallamtu ma nuyu alayhi ci moom faradda mu fay ma summa qaala mu ne ma marhaban bil akhi salih wa nabi salih waaw tatagal nañ la dara la jàmm bienvenue ci mbokk mu baax mi yonent bu baax bi alayhima salaatu wassalaam falamma tajaawastu baka Seydina Muusaa nag ba ma ko rombee mu jooy qiila ñu ko lahu ñu ne ko maa yubkiika mais lu la jooyloo qaala abkii damay jooy li anna ghulaaman bu'itha ba'dii ndax koo xam ne dafa nekk nekk vraiment ci ci ci gu gu mat sëkk waaw ku mat sëkk waaye moom yónni nañ ko baal yi sama gannaaw yadxulul janna dina dugg àjjana min ummati yi ci xeetam aksarul ëpp min man yadxuluha min ummati yi moom xeetam ñuy dugg àjjana moo ëpp ñuy dugg sama sama ci sama xeet <laughs> loolu la su masayda bi ginnaaw gi mu yéeg ak man mooy Seydina Jibril lef sama istaabi ci juróom ñaareelu asamaan fastaftaha mu ñaan ubbil ko ah Jibril fastaftah Jibril Seydina Jibril laaj ngir ñu bil ko waaw qiila ñu ne ko on maaka ñu ne ko qaala ñu ne ko non qiila ñu ne ko man hada moo kii ko mu mu ne man la Jibril de Jibrilu qiila ñu ne ko man maaka moo ko àndal qaala Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam qiila ñu ne ko qad ba'atha ilay waqad bu'itha ilay mais jamono jiñ ko war a yebal mu ñëw kii daa jot qaala mu ne leen naam kay qaala ñu ne ko ah. marhaban bi fa ni'mal maji'u jaa waaw est waaw te tagal nañ ko ka baax waaye aji gi dikkite mu ak si fa lamma xalastu nee bi ma ñëwee ci dugg nag ci asamaanu juróom-ñaar bi fa ida ibrahimu ma gis sayyidina ibrahim al-xalil alayhi salaam qaala sayyidina jibril na ma hada abuka oh, alhamdulillah mu ne ko kii sa la fa sallim alayhi mooy sa baay nuyu ko sayyidina adam lan la waxoon ca suuf hada abuka sa kii mu ne ko sa baay mooy bi muy dugg ci asamaan yi ki njëkk a dajeel baayam la fa asamaan yi jeexee baayam tamit la fa fekk <laughs> allahu akbar waaw al uns daa baax <laughs> léegi <laughs> ñi ci des ñëpp ay frère am la ci digg bi ci diggante bi mais premier asamaan baayam adam dernier asamaan baayam ibrahim alayhim asalaatu wassalaam allahu akbar léegi nag nee na mu ne wa qaala hada abuka kii def sa baay la fa sallim alayhi nuyu ko qaala fa sallamtu alayhi ma nuyu ko fa radda salaam mu fay ma nuyu qaala marhaban bil ibni salih voilà comme sayna adam la wax marhaban wan nabi salih waay waaye tatagal naa la doom ju baax ji ta sell ak yenente bu baax bi waaw léegi après lii nag la wax après summa rufi'at li sidratul muntaha waaw léegi euh, mu dem ci sidratul muntaha garab da nga xam ne fala suñu monde bi ak monde kii bi asamaan yi yooyu foofu la ko borom di yemale waaw mooy garab bu béytal ga fa ida nabquha mithlu xilaali hajar waaw garab ya fooy ya ak yooyu mu ngi toll ni xilaal nga xam ne ay gan di baat la woon ay kii yoo xam ne yu waa hajar xamoon ay yu nganda nganda nganda nganda nganda nganda yu wóyur waaw yooyu bon après <laughs> euh, mooy euh, euh, parce que xilaalu hajar ay ay kii la woon ay ay genre jaar yu rëy yoo xam dañ ci doon def ndox mooy genre ndaq yu rëy voilà mais loolu taxuñoo jóg léegi bon après euh, loolu kon lii la doon wax après bay après ca lay continuer bi wax bay wax niñ ko joxe julli muy ñëw Seydina Muusa naan ko ñaata julli dañ la jox mën a ko cinquante julli par jour mën ne ko say say sa sa xeet dama manul loolu man qad jarrabtu an-naasa qablaka man expérimenté naa nit ñi avant ye wa alajtu bani israila moo ashadda al-mu'alaja farji ila rabbika fas'alhu takhfif li ummatik man lu lu lu buru ba dagul ca taal ba man nag bu dee ci waxi wolof daj daj naa lu raw loolu waa banu israil waaw lu tar tar jëflanteeg ñoom def naa ko la leen yàlla santoon daa nekk du ne def naa ko ah pen lañ ko doon def kon cinquante julli moom say sa xeet du ko man demal ci sa borom dellu nga laaj ko mu woyofal sa sa sa xeet moo tax bu ñu amee juróomi julli moom billahi nañ ko sant Seydina Muusa bu doon Seydina Muusa alayhi salaam yow juróomi julli yi am na ci ñun ñoo xamante ne nii rek duñu ko respecté yow imaginez cinquante julli la waroon a la doog ko na ah, jour bi jour bu nekk cinquante julli farata non billahi Seydina Muusa ay way way way way way yow lool lool mu defal xeet bi yaa subhaanallah yaa subhaanallah waaw ah, masha allah léegi nii la ko al imaam al Buxaari abu abdillah daal di soog anda al imaamu muslim abul xusayni rahimahullah mu ngi ko li kitaabul iimaan baabul israa'i bir rasuul sallallahu alayhi wa sallam mu ne shaybaan ibnu farrukh mu ne nettali na ma nettali nañ ñu Shaybaan ibn Farrukh suñu sëriñ di Shaybaan ibn Farrukh al-Ubuliyyu ah Abu Muhammad rahimahullahu ta'ala qaala haddathanaa Hammaad ibn Salama mu ne ki ñu nettali mooy Hammaad ibn Salama ibn Diinaar al-Basri Abu Salama al-Basri rahimahullahu ta'ala qaala haddathanaa Saabit mooy ki gën a dëgër ku jëlee ci Saabit eh, muy Hammaad ibn Salama mu ne kon haddathana Thabit al-Bunani muy Thabit ibn Aslam al-Bunani Abu Muhammad al-Basri an Anas ibn Malik Seydina Thabit mooy ki gën a dëgër ku jële ci Seydina Anas Seydina Hammad ibn Salama mooy ki gën a dëgër ku jële ci Seydina Thabit Allah an Anas ibn Malik gis nañ ko sànq radiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala utitu bil buraq wala wa huwa dabbatun abyad tawil mu ne dañ ma andil buraq te benn daaba boo xam ne dafa weex gudd fawqal ximaari moo sut mbaam wa duunal baxli waaye nag àggul ci eh, gina suufe li nga xam ne mooy berkelle muy eh, eh, berkelle waaw mulet yadau xaafirahu inda muntaha tarafi waaw day teg moom fu bëtam tegu fa la tànkam di tegu qaala fa rakibtu hatta ataytu baytal maqdis gis nga fii bële imaamul Buxaari dafa wax rek ci direct asamaan si ma yéeg ko ba ñuy agsi baytul maqdis muy Jérusalem qaala fa rabattuhu ma yeew ko bi xalqati allati yarbitu bihi al anbiya ci pàkk ba nga xam ne fa la yonent yàlla Musaa saam doon yeen seen bàyyi may seen dabba yi buñ ma soon a ñëw foofu qaala summa daxaltul masjida ma dugg jàkka ji fa sallaytu fihi rak'atayn ma julli fa ñaari rakka summa xarajtu ma génn fa jaa'anii mu dikkal ma Jibriilu alayhi salaam bi inaa'in min xamrin moon dil ma benn eh, ndab goo xam ne sàngaraa ci nekk wa inaa'in ak ndab loo xam ne min labanin ci soow la faxtartu labana ma daal di tànn li nga xam ne mooy soow mi fa qaala jibrilu sallallahu alayhi wasallam ixtarta alfitra bi ma tànnee soow si naa jibril alayhi salaam ne ma tànn nga li nga xam ne mooy mi yàlla mooñe fitra waaw nit ñi lu baax nga tànn summa ginnaaw gi araja bina ila sama mu yéeg ak ñun ila sama ci asamaani fastaftaha moom sayna jibril fastaftaha jibril mooy al buraax bi ñu laaj sayna jibril alayhi salaam mu daal di laaj ubbil ko fa qiila man anta kokkan la qayla qaala mu ne jibrilu jibril qiila man maaka ko andal qaala muhammadun saydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam qiila wa qad bu'itha mu jeexee noonu la ko al imamu al eh, kii indi eh, eh, indi fële yaa ngi fàttaliku wala fàttaliku woo yaa yaa vay keroog maa la temps yile am na luñ doon wax la boo bëggee xam nga am na ba wax côté bi <laughs> ma naan la buur nga xam yonent bu nekk ban yonent moo nekk ban ban ban ban ban asamaan ah yonent ban yonent moo nekk ban asamaan ban yonent nekk ban asamaan eh, que ne man la boo mokkalee baytu bi nekk ci xilaasu zahabi ah, fi siirati xayril arabi ci faslu ak douze mooy chapitre douze bi fii zikril isra wal hijra ah, boo ko mokkalee rek yow da ngay xam lépp waaw waaw bi aadamin bi aadamin marra isa yusufin wa xanuxin thumma haruna mu الحسى ولا بالرحم بآدم مر عيسى يوسف وخنوخ ثم هارون موسى ولا بالرحم mu ngi noonu voilà waaw rafiquhu ruuhu fi istiftaahi ahli samaal bibaana wastabsharu min qaadimin qadami alal buraaqi saara fil muntaha lahu jaa al xilaafu fa raji'u julla kutubihim mi door a wax bi aadami marra wa xanoxin thumma haruna musa wal abir rahim voilà mu ne bi aadamin rafiquhu d'abord kam àndaloon ci voyage boobu mooy ruh mooy Seydina Jibril waaw mooy ar-ruhul amin fi istiftaahi ahli samaa ci di laaj ñu ubbil ko ca waa asamaan waaw ñu ubbil ko albiibaana buntu ya wastabsharu bëgg nañ keroog waa asamaan min qaadimin ci kii nga xam ne moo dikk mu dëgmal ci ñoom qadimi tamu agsi moo tax ñaan ni'mal maji'u jaa moom lay wax nii min qaadimin qadimi waaw marhaban <laughs> waaw alal buraaqi sara ba muy dem di isra lu yéegoon buraaq fil muntaha lahumu léegi buraaq fan la yem Jérusalem la yem wala daa yëg ci asamaan si jaa alxilaafu léegi nag boroom xam-xam yi wuuti faraaja ay wadal du dellul ma man Maodo maa la wax la man alxaaji Malik sayyidi waaw ah, alayhi ridwaanul maliki julla kutubihimi dama ci seen téere waa siira nga lijjanti loolu bul tayel de léegi nag ba mu demee kaay nag ma wax la asamaan bu nekk kal la fa fekk asamaan bu njëkk bi bi aadamin waaw Seydina Adam marra moom la romb ñaareel bi Isa waaw waxul ki ci des xam nga dala ñaar la Seydina Isa ak Seydina Yahya mooy benn asamaan bu am ñaari ñaari ñaari yonent alayhi salaam alayhi salaatu wassalaam loolu nag boroom xam-xam yi dañ ne parce que Seydina Isa comme que moom faatuwul xam nga Seydina Isa mu ngi dund ba <laughs> naa Isa boroom bi nee na wa rafa'naahu ñoom ñoo ko yëkkati waaw wa maa salabuhu wa waaw waaw gaa yi chrétiens yi nee dañ koo rey dañ koo daaj daal di koy crucifier borom bi ne du amul waaw loolu amul walakin shubbiha lahum dañ leen a dañ leen a jaxasal affaire yi waaw leerul ci seen bopp de waaw borom bi moo leen def noonu allahu akbar waaw ñoom amuñ ci lu leen leer waaw loolu amutil moo tax mu ne eh, ñoom de <laughs> eh, walakin shubbiha lahum waaw dañ leen ko dañ leen a njaxasal affaire yi waaw ñi nga xam ne nag ñooy wuti ci mbiram la fi shakkin min ci ay sikki sàkka lañ nekk ci moom ma lahum bihi min amuñ ci benn xam-xam prêtre yi ngay gis fii archevêque pape yeeg ñu naan la Seydina Isa nañ ko moom lañ crucifié woon walla mboote mu sell meek waxi caaxaan yooyu moom <laughs> mu mu mu mu jënduñu moom dañu da dafa dafa sacrifier pour ñun loolu lépp amul kañ ko def du moom waaw waaw illa tibaa van amuñ ci benn xam-xam njortu ak liñ gis noonu rek wa ma qataluhu yaqina reyuñ ko ci lu leer amul bal rafa'ahu Allahu ilayhi borom bi nee na maa ko yëkkati ci man waaw loolu bokk na li dina xam ne borom bi amul espace parce que rafa'ahu ilayhi te ñaareelu asamaan bi la ko yonent bari saa saa fekk yàlla nee na maa ko yëkkati mu ñëw ci man waaw waaw bu ñëwee ci moom fu mu yem première asamaan kon fa la deuxième asamaan la yàlla nekk ah. mu ngi mel ne rek liñ naan yàllaa yàlla moo la jegeel boppam loolu du jege bi ab ab ab place mais makaana la voilà daraja la mais du place naka noonu c'est comme ça bal rafa'nahu bal rafa'ahu ilayhi waaw kay kon foofu parce que comme que Seydina kon Isa lañ doon wax alayhi salaatu wassalaam moom faatuwul te daa war a wàccaat day ñëwaat gisoon nañ xadiis bi bu Nawaas ibn Samaan bi radiyallahu anhu eh, bi muy nettali mbiru dajjaal ñëwaat comme que faatuwul te bu daa war a wàccaat te asamaan bi il faut asamaan bu nekk di am yonent moo tax ñu bàyyi fa ki nga xam ne moom ñoom ñoo nekkoon di dox mission bi muy Seydina Yaxya nga xam ne mbokkam la waaw Seydina Yaxya mi nga xam ne baayam moo doon moo doon nekkoon tuteuru Sayyidu Sayyidatu mariyam di yaayu Seydina Isa waaw léegi nag mu boole leen doo tax dee leen boole li ànd ay mbokk yàlla da ko def ngir ñuy ànd waaye baa mu leen di tas <laughs> te gis nga lim def foofu boole Seydina Isa ak Seydina euh, kii euh, euh, Yaxya noonu la def diggante Seydina Haarun ak Seydina Muusa gis nga ñoom ñoo tegaloo cinquième naa Seydina Haarun sixième asamaan Seydina kan Muusa voilà moo doon bokk dañ koy daj bee bokk yoo xam boo leen fekk ñuy sori wante kenn bëgguloo la jege sa moroom kenn bëgguloo xamal sa mbokk denn dara waaw ñu mel ne étranger te yàlla da leen a waxoon fa aslihu bayna axawaykum innamal mu'minuun way ngëm yàlla yi dong ñooy ay mbokk rafatal leen seen mbokk yi rawatina ñi nga xam ne yi dayna bokk deret ba pare bokk diine bokk lépp ñeen mel nay ennemi waaw ku nekk di bañax benn bëggul a xamal sa moom kenn ku kii sax ngay mooy toog wal iyaazu billah waaw yor ay njort ñaaw ku nekk sa morom wal iyaazu billah mu ne kon kon yuusufa non bi bi aadamin marra isa kon bi aadamin première asamaan la romb isa ñaareelu asamaan yuusufin ñetteelu asamaan wa xanuuxin kuy xanuux idris seydina idris alayhi salaam summa haaruna cinquième asamaan seydina haarun muusa sixième asamaan wal abir rahimi eh, eh, baay bi nga xam ne moo fees del la jërmaleen seydina ibrahim alxalil alayhi salaatu wassalaam septième asamaan mu ngi noon bi aadamin marra isa yuusufin wa xanuuxin summa eh, haaruna Muusa wal Abdurrahim kon nii la romb kon hadith bi mu ngi nii ci gàttal lool après bon dugg na ci wàllu julli yi comme niñ la ko waxe sànq ah euh, euh, euh, Seydina Muusa naan yonent bay sa sam dellul muy dellu ba mat juróom nag mu naa ko dellu mu ne ko noo dellu naa nag ba am naa ker sa delluwaat waaw waaw qad raja'tu ila rabbi hatta istahyaytu minhu dellu naa dellu def naa ay va et vient nag ba am naa kersa daal di di delluwaat waaw Seydina Ibrahim moom alayhi salaam moom ba mu ko rombee dana ko rek boo delloo nuyul ma say ñoom sa sa sa xaaxeet waaw loolu moo tax bu ñuy taay ñu naan assalaamu alayka wa ala ibadillahi salihin ba pare di wax salaatul ibrahim yi ci biir julli ci biir kii allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallayta ala ibrahim wa ala ali ibrahim aywa fay leen ko wa alayka salaam ya rasulallah ya xalil arrahman waaw ah. wa rahmatullahi wa barakatuh fay leen sayyidina ibrahim ngeen toog di xool fay leen ko nee na ñu yeneen saa salaam nuyul ma sa xet yi ngeen noppi du ngeen ko du ngeen ko may <laughs> nee na am problème <laughs> léegi waaw kon léegi nag ginnaaw lii ci gàttal lool bon Isra baa ngoog gàttal la ñu lii gàtt la waaye noonu la baax na léegi. Seyna al imaam an-Nawawi li ko tax a fii moo tax mu da mu gàttal affaire bi ne summa sa'ida ila samaa'i saaniyati wa saalisati wa raabi'ati wa saa'irihinna wa yuqaalu fii baabi kulli samaa'in man haadaa fa yaquulu Jibriilu alayhi salaatu salaam banim jeex kon li tax mu indi hadith bi fii lenn la mooy Seyna Jibriil yonent bay saa saam dane bi ñu agsee ci asamaan bu njëkk bi fastaftaha dafa laaj ndigal loolu mooy yëglu yëglu baa ngoog. <laughs> waaw léegi nu mu ko defee ñu ne ko kii kan la waaw mu ne jibrilu mooy kon buñ la laajee yaay kan na nga décliner sa tur waaye bu fi nekk bon c'est moi kii qui c'est moi non c'est moi ça veut dire <laughs> waaw waxoon nañ la li Seydina Soxba waxoon suy naa sooba taalibe bi daa ñëw yëglu waaw mu ne ko ko la mu ne ko mu ne ko man anta mu ne ko ana mu ne ko yow mii de yëgal ne ñi ma xam ñépp amul kenn ku ci tudd ana xam nga loolu mooy lan taalibe bi daa ñëw <laughs> <laughs> waaw daal di yëglu Seydina eh, Seydina al imam Shubatu ibn al Hajjaj ne ko mais ko kan la mu ne ko man mu ne ko sama xarit yëpp amul kenn ku ci tudd ku ci tudd man waaw mu ngi mel ne en français qui est c'est moi mu ne bon je n'ai aucun ami qui s'appelle moi voilà léegi <laughs> léegi <laughs> waaw amul amul sama àndandoo yi kenn ci tuddul moi loolu mooy hein hein hein loolu tontu bu rafet la loolu amul loo tax nit ki eh, da wax lu leer waaw bu ñëw naan ana <laughs> ana waaw la kon nag euh, mu ne Seydina Jibril kon lii mooy lëkkaale bi bunt bi waaw chaque à chaque fois danaan man te comme niñ la waxoon waxul man la malaaka mi waaw wala wax yu ambigu yooyu waaw ay ay ay mooy liñ ko xamee rek la wax man maa Jibril alayhi salaam waaw mooy dafa joxe déeg si waaye it dañ kiy jàng leneen mooy boo àndeeg nit waa ji yëg ne yow gis na ñaari nit silhouette ñaari nit mu ne la yow la kan waxal sa tur boo waxee mu ne la kan nga àndal bu fi nekk naan ko benn waay quoi sama benn copain déedéet déedéet da ngay wax turoom tamit moo tax Seydina Jibril buñ ko waxee danaan Muhammadu waaw Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam waaw moom laa àndal waaw jàng nañ fi yëglu waaye jàng nañ fi buñ la laajee yaay kan nga wax ana yow yaay kan waaw waaw kay kon mu ngi noonu ah, ah, loolu dafa am solo quoi kon loolu mooy lëkkaale buntu beeg li te al imaamu al xaafizu an-Nawawi eh, daal di koy indi fii ah. Euh, euh, léegi bon am na yeneen jàngat bon isra ah loolu mais euh, mooy eh, dañ ci xam ne tamit mooy bu dee ne ay buntu la yoo xam ne dafa bari buntu bu nekk ña fa nekk wute nañoo ña nekk fee ñéeg bu nekk bu boobaa yow doo ne boo man yëglu woon naa fële ah waaw imaginer mu nekk benn benn kër gu man bu may ñëw ci buntu kër gi ma fëgg ah ñu ne ma kokkan la man a diw ma dugg bëgg a duggaat beneen néeg boo xam ne bokkul ak ci ma ubbil boobu man te keneen a fa nekk man manuma ñëw ne boo man doylu woon naa man yëgoon loolu naa non da ngay yëgluwaat parce que moo tax Seydina Jibril asamaan su rek mool mooy bunt fépp bu am buntu bu nekk te nga war faa dugg da nga yëglu amul ne yëglu woon naa ci ginnaaw nii non da nga yëgluwaat te tamit la laajaatee nga waxaat lii nga waxoon fële waaw wax lu leer waaw dañ ciy jànge tamit nit dangay tàmb tàmm wax lu leer quoi te tamit dañ ciy jànge mooy décliner son identité waaw yow ñu la laajee wala euh, ay policier jote ci yoon yow nga agsi ñu ne la voilà bëgg a xam yi kan la nga wane sa carte d'identité loolu dara new ci ñu xam ne yow yaay diw di diw waaw yow ne non loolu du sunna non yow saay <laughs> non lay sa mi na sunnati ñoo way laaj mais mais peep déedéet dañ naan la sawaay décliner rek loolu dara voilà neel waaw man bi ah déggoon naa ko Isra ba de naa Jibril bañ ko ne yow a kan moom daanaka waa ji présenté moi vos papiers loolu daanaka mooy yow kan ma jox ko voilà ma rawee ko yonent baay alayhi salaam mu jeex voilà nga xotti ay maqaama yu kawe kawe kawe kawe kawe ci contrôle kii nga xam ne ñu la koy contrôler fii flic bi di la contrôler <laughs> waaw mais bañ koo jàppe ak mer koy yow luñ la def nga ne contrôle au faciès dëgg la am na waaye tamit manoo lépp lu xew rek nga ne loolu la léegi-léegi sax ñu contrôle no jaar nga bëgg koo dugal foofu waaw il faut pas aussi chercher le mouton noir partout quoi waaw kon loolu am am solo la euh, kon ci kaw noonu euh, lañuy ñuy yem nii bii di ñëw insha allah ñu jël xadiis bi nga xam ne moo ci tegu muy xadiis sayyidina wa mawlana abu dar voilà <laughs> fii am nañ koo xam ne turam la joxe lañ jóge dane la baabu bayaani anna sunnata ida qiila lil musta'dini man anta an yaqula fulaan fa yusammi nafsahu bima yu'rafu bi min ismi waaw mu wax mu bu nit lii sunna mooy nit buñ ko ne yow akan ki yëglu mu ne man la wax turam loo xamante ne melale boppam loo xam ne moom lañ ko xame ci tur gis nañ Seydina Jibril ak Seydina Muhammad wala Seydina Muhammad Seydina Jibril alayhi salaatu wassalaam waaye aw kunya